min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xaamisi wal arba'iin ba'dal mi'a. wa an Sa'di bni Abi Waqqaas radiyallaahu anhu annahu qaala caadanii rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam faqaala allahumma shfi Sa'daa allahumma ashfi saada allahumma ashfi saada rawaahu muslimun rahimahullahu taala kon al imaamu alxaafidu nawawi rahimahullahu tabaaraka wa taala mu daldi indi ginnaaw bi ñu gisee ci suñu bunt bi ñu nekk ci cent quarante cinq baabu ma yudaa bihi lil marid buntu bi wax li nga xam ne moom la ñuy ñaanal ki jarak ki feebar ki wopp suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadis neuf cent trois lañ mujj woon gis mu ne woon wa an Anas radiyallahu anhu bi passement al Anwar al Anwar nekkul ki jël al Anwar mooy borom benn borom bët <laughs> comme ad dajjal al masihu dajjal al ahwal mooy ki jël la voilà bi ñuy wax Yahya ibn Sa'id voilà al-Hafiz al-Qattan dama juumoon bële ne woon al-A'war au lieu de al-Ahwal al-Ahwal mooy ki jéel al-A'war mooy koo xam ne benn bët la yor comme ni nga xam ne moom mooy Dajjal wallahu a'lam kon mu ne waa gisoon nañ 903 mu ne woon waan Anasin radiyallahu anhu annahu qaala li Thaabitin rahimahullah alaa arqiika ruqyata rasulillah waaw loolu gisoon nañ ko sallallahu alayhi wa sallam walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis comme niñ ko waxoon xadis bi ci tegu muy 904 mu ne wa an Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne mu ngi jële ci Sa'd ibn Abi Waqqas rahimahullahu ta'ala Sa'd ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayba ni ne Uhayba ibn Abd Manaf ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murrah radiyallahu anhu annahu qaala aadani seet sinama rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fekk dafa feebaroon te lii xew-xew bi Makka la woon zaadahallahu sharafa nekkul laata ñuy ñuy gàddaay de non biñ gàddaayee ba pare waaw la xew man demee Makka keroog bi nga xam ne eh, Seydina Saadi ci la doon ragal ne hee mbaa sama hijra du yàqu waaw man dëkk bu réew moo xam ne gox boo xam ne dama ko bàyyi woon ngir yàlla waaw ma ñëw eh, ci xajjatul wadaa la woon ci aju tàggatoo gi mu feebar ba feebar boo xam ne jàppoon na ni day génn àddina yonent bi alayhi salaatu salaam ni ak gi bari mbir ak lam fa war a leeral yëpp teewul bi mu yëgee ni kii dafa feebar Seyna Sa'd di nijaay ci moom dafa ñëw seetsi ko mu ne aadani rasulullah mu ne seetsi na ma rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaala bi mu ñëwee bokk na ca wax mu ne allahumma ay sama borom ishfi Sa'da yal na nga wéral Sa'd répété waat ko baamu waat ko allahumma ashfi saada borom bi sa borom yàlla na nga wéral ashfi saada waxaat ko allahumma yi sa saada na nga wéral saad mi di saad ibn malik ah, saad ibn abi waqaas radiyallahu anhu mu ne xadis bi rawahu eh, fi déet waaye ma ne la waaw hadith six hadith six premier buntu baabul ikhlaasi wa ihdaari niyya fi jamii al a'maal wal aqwaali wal ahwaali al baarizati wal xafiya dina woon wa an abi ishaaq sa'd ibn abi waqqaas maalik ibn uhayb ibn abdi manaaf ibn zuhra ibn kilaab ibn murra ibn ka'b ibn lu'ay al qurashi az-zuhri radiyallahu anhu ahad al asharati al mashhuudi lahum bil janna radiyallahu anhum annahu qaal jaa'anii rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'udunii aama hajjatil wadaa'i min waja'in ishtadda bi hadis bii la woon foofu lañ ko gisoon ci guddaay mu ne woon keroog hajjatul wadaa yonent bi saa saam daf ma seet si ndax ñëw seet si ma ndax wopp gu ma daloon feebar boo xam ne bu taroon si man ba ma ba ma ba mu ñëwee ma ne ko yaa rasuulallah fa qultu innii qad balagha bi min al waja'i ma tara wa ana zu maal wala yarithuni illa ibna illa ibnatun li af afa atasaddaqu bi thuluthay maali voilà qaala la ci la ko doon waxe ne ah yeneen saa salaam man de gis nga li ma dal gis nga fi ma wopp gi àdd ak man jàppoon na ne moom day génn àddina te man nag boroom alal laa te benn doom ji jigéen kese laa am moo may doon est ce que mën naa jël sama ñaar sama alal ji yëpp xaaj ko ñaari xaaj saraxe ñaar ya yeneen saa salaam ni ko déedéet mu ne ko fashattu kon ma xaaj ko ñaari xaaj eh? yow ndawal yàlla saa salaam mu ne ko déedéet mu ne ko kon a sulus un tiers bi ma moo xaajee ñetti xaaj benn xaaj ba yeneen saa ne ko ak sulus wa sulusu kasiir aw kabir ne ko waaw ah xanaa kon loolu benn xaaj ci ñett te loolu sax bari na rëy na waaw ne ko innaka an tadara warasataka aghniya xayrun min an tadarahum aalatan yatakaffafuuna an-naas ndax kat ngi génn àddina bàyyi sa gannaaw sa njaboot ñu nekk à l'abri du besoin waaw mooy nga defal yow bàyyil nga leen loo xam ne du ñu soxlaal kenn dara du ñu du ñu dem di kemande di courber l'échine di saa mbaye mbayaan du ñu laaj kenn loolu moo gën nga ñëw bàyyi leen ah, dem génn àddina bàyyi leen ñuy yalwaan ak ut ku leen dundalam déet waaw loolu xadis boobu ba ni mu jeexe xaddis bii la woon xew-xew bii la du ñaar te xadis boobu boo fàttale ko ñëwaatoon na xadis deux cent quatre-vingt-douze te war na ñëwaat bu yàggul léegi rek euh, nooy xam nga ñu ngi xadis neuf cent quatre war na ñëw neuf cent quinze bu ci bunt bii nag mais bunt yi ñëw neuf cent quinze xadis boobu war na ñëwaat mais yow yëpp da ko gàttal ba mu des bii siis bi ci la ko guddal voilà xataa ñi nga xam ne sax ñoom ñooy bàyyi xel di si di di di signaler que ne xadis bii ñëwoon na dina ñëwaat ak nàngam bii boolewuñu ko ci te pourtant bii ci la voilà parce que xadis boobu ci ay riwaayam dinañ la ko wax léegi te lool muttafaqun alayhi la à vrai dire parce que imaamul Buxaari ci boppam daal dina koy solo léegi kaay comme que dana axrajahu muslim léegi nañ xool imaam muslim après ñu wax la lan moo tax ñu ne la lii muttafaqun alayhi la te lii nii mu wax imaamu euh, Saad fii nii woo ko it wax na ko ci imaamul Buxaari rahmatullah alayhi al imaamu muslim rahimahullah mu ngi ko indi ci kitaabul wasiyya baabul wasiyyati bi thuluth voilà moom nag imaamu muslim rahimahullah indi na ko tamit euh, ci euh, ay bërëb waaye bii nii bii nii euh, boo fa demee di ko gis kitaabul wasiya indi na ko ne kitaabu fadaa'il as-sahaaba waaye nañ ñëw nii léegi non non non non foofu kitaabul wasiya kese la ko indi léegi xoolal di indi ci ay kii yu bari mu ne haddathana Muhammad ibn Abi Umar al-Makki mu ne nettali nañu. li ñu nga ne ma mais yow buñ masoon a gis xadiis kat da nga doon wax dañuy romb mira muruural kiraam na ne xam nga lu tax ñu taxaw ci wax naa la même ñi nga xam ne sax ñooy ñooy ñooy seet di bàyyi xel di ci téere bi naan xadiis bi ñëw na dina ñëwaat dina ñëwaat boolewuñ ci bii ñooñu sax defuñu ko eh, eh, dinaa la wax lan moo tax loolu moo tax ma ñu bëgg cee taxaw mu ne haddathana Muhammad ibn Abi Umar al-Makki gis nañ ko ci jotaay bee ñu génn muy al-Adani Abu Abdillah al-Hafiz rahimahullahu tabaraka wa taala kon taqoo woon ak ki nga xamante ne nii eh, eh, mooy eh, imam ibnu Uyayna muy Muhammad ibn Yahya ibn abi Umar al-Adani al-Hafiz al-Makki rahimahullah qaala mu ne haddathana Thaqafi mu nekk ñu nettali mooy Ath-Thaqafi di Abdul Wahhab ibn Abdil Majid ibn Salt ibn Ubaydillah ibn al-Hakam ibn Abdil Aas Ath-Thaqafi Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala an Ayyub as-Sakhtiyani mu jëloo ko ci Ayyub ibn Abi Tamim ak Kaysan as-Sakhtiyaani Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala an Amr ibn an Amr ibn Sa'd mu jëloo ko ci Amr ibn Sa'd al-Qurashi eh, Abu Sa'id rahimahullah al-Basri rahmatullah alayhi an Humayd ibn Abdirrahman al-Himyari eh, Humayd ibn Abdirrahman bokkul ak ibn bu Humayd ibn Abdirrahman ibn Awf am na mais kii keneen la kii moo solo woon ci an rajulin sahiba an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam annahu qaala nahaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yamtashita ahaduna kulla yawm moom nii la Humayd ibn Abdirrahman al-Himyari ah, al-Basri rahimahullahu ta'ala moom mu ne an thalathatin min waladi Sa'd kulluhum yuhaddith mu jël ko ci ñetti doom ci doomu Sa'd ibn Abi Waqqas kulluhum yuhaddithu bon ñooñ leeral nañ leen feneen ku ci nekk di ko nettali an abihi jële sayna Sa'd ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayb ñu wax sànq ibn Abdi Manaf ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Madani al-Makki Abu Ishaq bokk ci kenn ci ñu comme bi al-mashhur bihim bi janna ñoo sa sallam bégal ci benn bërëm ne aljana lañ jëm radiyallahu anhum mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam daxala ala Sa'din ya'uduhu bi makkata fa baka waaw waaw nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa dugg ci Sa'd kon xam nañ ci riwaaye bële ñu gisoon numéro hadith six te ne foofu hajjatul wadaa la mooy ma aju tàggatoo ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo dem di aji mu feebar fa feebar bu mu nit ba mu jàppoon ne moom ci boppam day génn àddina te xoolal yàllay def al asharatul mubashirina moom moo ci mujj génn àddina <laughs> finalement <laughs> te jamono ji ñoom ñëpp a ngi doon dund waaw jamono jii nii fukk ñooñu nga xam ne ñoom la yonent bi saa saam bëggal àjjana ci benn bërëb Seydina Abu Bakar Seydina Umar Seydina Usmaan Seydina Ali Seydina Abdurrahmaan ibn Awf Seydina Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarraah Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas nii Seydina ki nga xam ne Zubayr ibn al-Awwaam Seydina Talha ibn Ubaydillah ak Seydina Sa'd ibn Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ñoom ñëpp ngi doon dund waaw moom mu feebar feebar boo xam ne jàppoon na ne day génn àddina waaw yeneen tubaab yi saa saa am ñëw seet si ko te xoolal yàlla def finalement moom moo ci mujj génn àddina moo ci gën a gudd fan <laughs> allahu akbar eh, jamonoy Seydina Muawiya ci la génn àddina bi mu nekkee xalifa ci la génn àddina moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anil mu ne moom xoolal. mu ne yonent bi saa saam dafa dugg ci Saad doomam yi ñooy nettali ya'uduhu di ko seet si ndax dafa feebaroon bi Makka Makka zaadahallahu sharafa fa baka sayyidina Saad di jooy waaw qaala maa yubki yonent yonent bi saa saam ne ko lu la jooyloo fa qaala qad qad an amuuta bil ardi allati haajartu minhaa kamaa maata Sa'd ibn Xawla mu ne ko damay ragal faatu ci suuf si nga xam ne dama ko génnoon bàyyi woon ngir yàlla génn ko dem gàddaay ma ñëw fi di fi faatu loolu daal moo ma looloo ma jooyloo comme ni nga xam ne Sa'd ibn Khawla benn saxaaba la boo xam ne looloo ko daloon dafa gàddaay te pourtant Makka la far faatu waaw mu ne loolu nag laay bañ fa qaala an-nabi <coughs> yonente bi alayhi salaatu wa salaam sallallahu alayhi wa sallam ne allahumma shfi Sa'da allahumma shfi Sa'da salaasa miraara mu ne yonente bi alayhi salaatu wa salaam ne allahumma ay borom bi ishfi Sa'da yal na nga wéral Sa'd allahumma ay borom bi ishfi yal na nga wéral Sa'd salaasa miraaran ñetti yoon après mu ne ko qaala ya rasulullah inna lii maalan kasiiran wa innama yarisuni yarisuni ibnati fa awsini bi maali kulli eh? qaala la afa uusi wala bi maali kulli mu yenen yeneen ci la ko waxee li ñu doon wax sànq ci xadiis bële ne ko ah ndawal yàlla saa salaam man damaa bari alal te benn doomu jigéen kese mo may doon est ce que mënumaa jël dénkaane def testament sama alal ji yëpp ko déedéet mu ne fabi sulu say kon nag bu ma ko xaajee ñetti xaaj ñaari xaaj ba ne mu jeexa kon gis nga xadis baangook léegi nag ñu ñëw xoolal kon kon gis nga fii la mooy ishfi allahumma ishfi saada allahumma ishfi saada salaasa mirara di gis nga kon alhamdulillah léegi nag ñu ñëw ci al imaamul Buxaari rahimahullah moom eh, eh, eh, li tax ma ne dane euh, kii la lan la wax euh, dane rawaahu muslim voilà ma ne loolu ndaxa manoon na ne rawaahul Buxaari rawa euh, muttafaqun alayhi waaw bu ko waxoon it day jàll parce que imaamul Buxaari it daal dina koy solo léegi xoolal al imaamul Buxaari ni nga xamante ne eh, noonu la ko indee waaw akbar léegi eh, noonu la ko indee ban la ñuy jël parce que moo xam nga imaamul Buxaari xadiis yu mel nii da koy tasa tasa tasa tasa tas waaw lu ci nekk ak la nga xam ne loolu la ci soxla léegi moo di moo di punka waaw allahu akbar waaw da koy tasa tasa tasa tasa tasa tasa tas moo tax Euh, ban la caajël waay waaw ndax indi na ko fu bëree bëri kitaabul iman baabu ma jaa anna al binniya moo tax imaam indi woon ko ci buntu ba njëkkoon a gis kitaabul janaiz na ko noonu kitaabul wasaaya ainsi de suite yooyu yëpp ko fa andi ak al kitaabul manaqib waaw yooyu yëpp na ko foofu te moom euh, Seydina al imaam Abu Abdillah al Bukhari rahimahullahu tabaraka wa taala kon alimamu alhafidu albuxaari rahimahullahu taala kaddu gi mu indi e, e, e, kaddu gi gi nga xam ne mooy fi mu ko solowee di wax allahumma shfi saada loole moom lañuy jël léegi bu ko defee gi gis li nga xamante ne nii kene moom ci boppam moom sayidna al imam al buxaari daal na koy solo kon al buñ jëlee kitaabul wasaaya kitaabul wasaaya kitaabul wasaaya waaw kitaabul wasaaya foofu euh, euh, ban kitaabul wasaaya wala kitaabul marda baabu wad'il yadi ala al marid voilà boobu mu ne haddathana al makki ibn ibrahim al imam al bukhari mu ne nettali al makki ibn ibrahim ibn bashir ibn farqad abu sakan at-tamimi al-hanzali al-barjami al-balkhi al-khurasani rahimahullahu ta'ala mu ne akhbarana al-ju'ayd mu ne ki ñu nettali xabaar ñu ma al-ju'ayd moom nag al-ju'ayd dañ koy wax al-ja'd tamit ibn abdirrahman eh, ibn aws abu yazid eh, ñii ne ibn uways la al-kindi eh, rahimahullah ñii naan ko ju'ayd ibn abdirrahman comme ni imaamul buxaari wax mais dañ koy wax al-ja'd ibn Abdirrahman rahimahullah mu ne an Aïshata binti Sa'd moo ko jële ci doomu jigéenu sayyidatu ki nga xam ne yu bokk na ci riwaaya yi imaam eh, eh, al-Bukhari yu gàttan parce que gis na an Aïshata binti Sa'd mu Aïsha binti Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma anna abaaha kaana baayam di Sa'd ibn Abi Waqqas mi ngi gisoon sànq qaala tashakkaytu waaw tashakkaytu bi makkata shakwan shadida dama wopp makka zaada allahu sharafa mais wopp gu tara tara tar fa a nabi sallallahu alayhi wasallam ya'uduni yonent sallallahu alayhi ma seetsi fa qultu ya nabiy inni atruku maalan wa inni lam atruk illa ibnatan wahida fa awsini bi thuluthi fa wa atruku thuluth nee man yonent sallallahu alayhi wasallam man de ngi nii di bàyyi alal ju bari te kenn norwa doon na loolu benn doom bu jigéen ndax manuma dénkaane sama xaaju alal sama alal moo ko xaajee ñaari xaaj ñetti xaaj ñaari xaaj bàyyi benn xaaj bi fa qaala la qultu fa awsini bin nisf wa atruku nisf kon nag fa awsi bokk la ma fa awsini boobale ma dénkaane kon wàll bi ma ko xaajee ñaar bàyyi beneen wàll bi mu ne ko déedéet qaala fa awsi bi thuluth wa atruku laha thuluthayn kon kay naa jël un tiers bi bu ma ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi dénkaane ko bàyyil ko ñaari xaaj yi qaala sulus wa sulusu kasiir yoneen saa sallam ne ko ah sulus ah sulus loo sax bari la summa wada'a yadahu ala jabhatihi ginnaaw summa masaha yadahu ala wajhi wa batni summa qaala allahumma shfi sa'da voilà mu ngi nii wa atmim lahu hijrata voilà mu ne falama fama ziltu ajidu bardahu ala kabidi fima yuxaalu ilayya hatta as-sa'a allah mu ne nantu alay saa saam jël loxom teg ko ala jabhatihi mooy teg ko ci loxo ci jëw sayna Sa'd ibn Abi Waqqas summa masaha ginnaaw gi mu raay yadahu ala wajhi ci xar kanam wa batni nee na yada ala jabhatihi waa noo da koo jël teg ko ci jëwu boppam moom yeneen saa saam summa masaha yadahu léegi nag loxom boobu mu teg ci jëbi après mu daal di koy eh, eh, eh, maasale waaw Allahu akbar jël ko def ko ko mais am na ci riwaay boo xam ne dana ala jabhati yi waaw kon ci boobaa mooy ci te loolu moo gën a dëgër ndax tajrid la mooy day waxal boppam mooy le fait que ngay wax ak sa bopp mel ni ko def iltifaat jekki waxaat leneen voilà <laughs> nga naan qultu qultu ana ana ana ba pare après nga conjuguer sa bopp au passé loolu la loolu mooy li gën a dëgër voilà te loolu Euh, moom la al imaam al xaafiz di wax ne ñëw na ci riwaayatul Kushmayhani foofu ala jabhati kon yeneen saa jël loxoom teg ko ci mooy ci jëwu Seydina Saad summa masaha yadahu ala wajhi ba pare jël loxoom raay ko ci sama xarkanam kanam ah ala wajhi wa batni ak sama biir summa ginnaaw gi mu borom ishfi Saada est-ce que du lii. miraaram bi <laughs> waaw mais ishfi Saada mu ngi nii. wa atmim lahu hijrata da nga matalal ko hijraam gi nga xam ne moom la moo taxoon mu bàyyi woon mag sama ziltu sëy na sax ne deñu ma di yëg seddaayu loxo yeneen bi alayhi salaam ci li nga xam ne man bu ma toogee di imagine damay yëg mbir mi waaw di ko yëg ci li nga xamante ne eh, li nga xamante ne nii eh, mooy eh, ci sama xol bi day may mooy fi ma ko tegoon waaw allahu akbar mu ngi noonee kon loolu euh, lu ama am solo la voilà euh, ba léegi nii kon hadis bi kon lii moo tax ma ne hadis bi imaamul Buxaari ci boppam daal dina koy solo voilà gis nga même xew-xew bi la leen la kese fële da ne ishfi sa'dan salaasa mira imaamul Buxaari indi na foo xam ne da ne allahumma ishfi sa'da voilà ye borom bi tabaaraka wa taala ay waay ishfi waay yal na nga wéral ki nga xam ne moom mooy Sa'd nii kon loolu dangay gis ne kon affaire baa ngi noonu euh, loolu lu am am solo la loolu kon nag ci kaw noonu bon lëkkaaleem ak buntu bi nag lenn la mooy kon bokk na ci ñaan yi nga xamante ne ni baabu maa yud'a bihi lil marid kon lijjanti nañ loolu pour wan la ne kon lii non seulement hadis bi muttafaqun alayhi la mais non seulement masoon na fi jaar voilà du hadis boo xam ne fii mu ne bu bees la boo xam ne ak gulit la ci ñun non dañ koo gisoon voilà dañ koo gisoon Euh, te ñàkkul ne bañ koy gis euh, riwaaye yii nii am na buñ ci jëloon allahu taala alam léegi nag ginnaaw loolu kon lëkkaaleem ak li nga xam ne mooy suñu bunt bi mooy këni euh, nu mu tudd mooy bokk na kon ci yi ñu mën a ñaan yi nga xam ne mën nañ koo ñaanal ku feebar mooy lii mooy ne allahumma shfi wax waaja nu mu tudd voilà allahumma shfi wax waaja waaw mooy euh, bu dee waaji euh, nguur la tudd nga ne allahumma shfi nguuraa waaw yàlla yàlla na nga wéral nguur yàlla na nga yàlla yàlla na nga wéral nguur ay saa borom yàlla na nga wéral nguur kon loolu mooy kon bii moom simple na moom bii moom xanaa <laughs> lu ñu mën a bañ a mën a takk nag war a mën a takk bii nag waaw allahumma shfi saada mooy all léegi yow boobaa boo ñëw di ñaanal koo xam ne nguur la tudd nga naan allahumma shfi saada non <laughs> allahumma shfi nguura waaw shfi nogay yu mel noonu ngay wax mais pas nga ñëw di ko <laughs> koo xamante ne moom tuddul noonu te moom nga ne man daal hadis ba daal yooyu saa saam la waxoon man Saad laay wax naan jël waaw Saad moo feebaroon moo tax <laughs> kon mu ngi noonu kon bii moom simple na allahumma shfi saada allahumma shfi saada allahumma shfi saada léegi allahumma shfi mooy allahumma e sa borom ishfi yal na nga wéral saada saada kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala